rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabu zakaat. an abii hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Umara radiyallahu anhu ala as-sadaqa faqiil mana'a ibnu Jamiil wa Xaalid ibnu al-Waliid wal Abbaas ammu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa yanqimu ibnu jamilin illaa an kaana faqiran fa aghnaahu allah wa amma xaalidun fa innakum tadlimuuna xaalidan wa qad ihtabasa adraacahu wa a'taadahu fi sabiilillahi azza wa jalla wa amma al-abbaas radiyallahu anhu fa hiya alayya wa mithluhaa summa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa Umar radiyallahu anhu amaa sha'arta anna amma rajuli sinnu abiihi kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax ci xadis numéro cent soixante-dix-neuf téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne an abi hurayra mu ngi koy jële ci saxaaba bi ñu jële xadis bi ñu mujj gis ñaari xadis bi ñu mujj woon gis ah, ci jotaay yi ñu génn muy seydina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaal neena ba'atha rasulullah mu ne ba'atha yebal na ba'atha yónni na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam umara muy seydina umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ala sadaqa daf koo yónni ngir mu dem daal di collecté ji li nga xamante ne dajale li nga xamante ne mooy zakat yi faqiila léegi nag ñu ne waaw faqiila jooj nag ki ko wax mooy Seydina Omar ci boppam radiyallahu anhu waaye fii dane faqiila ñu ne mana ibn Jamil mana xañ na bañ naa joxe zakat ka nga xam ne mooy ibnu jamil waaja ñu naan doomu jamil moom moom daa baña a joxe mooy daa def contrat bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne wa xaalid ibnul walid ak xaalid di doomi al anhu moom itam bañ naa joxe zakat wal abbaasu ak al abbaas it joxewut bañ na am rasulillah lay si bàyyi taxu yonent ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi nag fa qaala rasulullah léegi nag <laughs> yeneen bi alei salaam ndaw yàlla bi ne maa yanqimum ni jamil léegi nag muy leeral affaire bi moo ñoom ñetti ñooñu ku nekk li nga def ku nekk li mu def rek fan la ko teg léegi nag muy leeral loolu le mu ne nag maa yanqimum ni jamil ibnu jamil de bañul ta mooy euh, bañu la joxe illaa lu dul ne mooy daal ñàkk d'accord ci liñ ko laaj daal ci zakat bi illaa lu dul ne moom kaana dafa nekkoon faqiran koo xamante ne nii moom dafa ñàkkoon fa aghnaahu Allah borom bi daal di koy woomal mooy borom bi daf koo dafa ñàkkoon borom bi daal di koy woomal waaye nag ah ba joxe zakat jotee moom joxewul voilà léegi nag moom loolu la léegi nag wa amma Xaalid kanta xam ne mooy Xaalid moom di doomi al-Walid radiyallahu anhu fa innakum yonente mi alay saatu ne yéen de Xaalida da ngeen di tooñ Xaalid quoi yéen da ngeen di tooñ Xaalid de waqat dëgg-dëgg waqat tabasa moom de tëj na daal di ne téye adraahu li nga xam ne mooy mbubbu koŋam yi wa ataadahu ak faxam yi mu waajal ci xare yi am ñu ne mooy matériel yi ngay waajal sa gëléem yi sa préparation de guerre sa armement yépp sa yi daal li ngay waajal ngir xare ji loolu lépp moom da koo tëj mooy moom ak defal ko ngir boppam lépp da koo tëj fi sabilillah ngir daal muy xare ci tooru yàlla la kon nag kooku bu ngeen ñëwee daan ko joxeel ci loolu zakat mooy da ngeen koy tooñ wa amma al abbas kanta al abbas <laughs> radiyallahu anhu mi nga xam ne moom it nee nañ joxewut fa hiya alayya yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne li ko waroon man ci sama kaw la gàddu la la la la gàllu wa misluha ak lu mel ni sax la mu waroon a joxe summa qaal ginnaaw gi mu wax kan moo wax mu ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne yaa umaru mooy mu ne yaa umar mooy sayyidina umar mi nga xam ne moom la yónni woon radiyallahu mu ñëw defal ko compte rendu mu ne ko nag ama sha'arta moo xanaa yëguloo ne anna ammar rajuli kene bàytaxu nit ki sinu abihi comme baayam la rek mooy al abbas comme sama baay la rek ndax moom frère petit frère baayu yonent bi la alayhi salatu kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy jàll ci hadis bi ci tegu de hadisu téeméer ba juróom-ñett fukk muy cent quatre-vingts mu ne an Abdillahi ibni Zayd ibni Aasim radiyallahu anhu annahu qaala lammaa afaa'a Allahu ala rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam yawma Hunayn qasama fi nnaasi wa fi lmuallafati quluubuhum wa lam yu'ti al-ansaara shay'an فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي wa kuntum mutafarriqiina fa allafakum allahu bi wa aalatan fa aghnaakum allahu bi kullamaa qaala shay'an qaaluu allahu wa rasuluhu wa man qaala sallallahu alayhi wa sallam maa yamna'ukum an tujiibuu rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaaluu allahu wa rasuluhu wa man qaal sallallahu alayhi wa sallam law shi'tum la qultum ji'tanaa kadaa wa kadaa alaa tardawna an yadhhaba an-naasu bish-shaati wal-ba'iir wa tadhhabuuna bin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ilaa rihaalikum lawla alhijratu la kuntum imra'an min al-ansaar walaw salaka an-naasu waadiyan wa shi'ban la salaktu waadiya al-ansaari wa shi'bahaa al-ansaaru shi'aar wan-naasu dithaar innakum satalqawna ba'dii uthratan fasbiruu hattaa talqawnii alal hawd kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mu ne an Abdillahi mu ngi jële ci Abdallah di doomi ibn Zaydin di doomi Zayd Zayd wa di doomi Asim mooy al-Mazini radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala neena lamma afaa Allahu ala rasulihi bi nga xam ne ci la borom bi tabaaraka wa ta'ala daal di delloo alal ji mooy alal yéeféer yi nga xamante ne nii moom la jël daal di koy jox ndaw yonentam bi ndawam bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi yawma Hunayn kañ la loolu xew mooy bésu Hunayn mooy la nga xam ne màng moom jële woon keroog ca xarek Hawazin ba nga xam ne foofale ca Hunayn ci la dajeeg ñi nga xamante ne ñooy waa Hawazin ak waa Taif ñoo ñële te mu gañe woon leen nag ba pare jëloon màng ma lam amoon foo fële daal di loon ko woon daal di woon ko wax ñu daal di koy téyeel fi nga xam ne mooy Ji'rana entre temps mu dem daal di dabi waa Taif ngir dem daal di assiéger fi nga xamante ne nii wër ndomb ñi nga xam ne ñooy waa Taif ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jàppale waa Hawazin yi nga xamante ne fii ci Hunayn te ñu gañe leen léegi nag alal joo jële nag yonente ni salaatu wassalaam bi mu paree ba ñëwaat jóge Taayif ñëw di ko séddale moom lay wax nii nag mu ne qasama fi naasi dafa séddale nit ñi séddale alal ji ci biir nit ñi wa fil mu'allafati qulubuhum rawatina ñi nga xamante ne nii ñoom ñoom dañ leen doon jox ngir dalal seen xel ak seen xol ci l'islam ndax ñenn ñi seenu dugg ci l'islam desul woon dëgër noonu le ñu bari nag ci kilifaay Quraysh yi lañ bokkoon ñu mel ni ñoom Suhayl ibn Amr ñoom Abu Sufyan ibn Harb ak gaa yu mel noonu la waaye it jox ci ñi nga xam ne tribu yi arab yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom alayhi salaatu wassalaam kom ñu ay ñoom ay Banu Tamim ak ñi nga xamante ne nii waa banu waa waa ay Banu Fazara ak ñi nga xamante ne mooy façon yooyu ñoom al-Abbas ibn Mirdas ak ñi nga xamante ne ñooy Al-Aqra' ibn Haaris façon yooyu yëpp mu daal di leen jox li nga xamante ne alal yu baree baree baree baree baree léegi nag loolu nag walam yu'ti ta joxul al ansaar ñi nga xam ne ñooy waa al ansaar radiyallahu anhum di waa ahlul madina ñi àndoon ñoom it ñëwoon ci xare bi ñoom joxu leen shay'a dara fa ka annahum mu ngi mel ne nag ñoom booba nag wajadu mbir mi daal naqari na leen daal mooy daal kontaanu ñu daal ñoom daal mbir mi daal bon ñu yëg ne bon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal comme si daal mooy affaire bi ndax yeneen riwaay yi sax moo ko leeral voilà bu dee xare ñun ñun mooy am ci ñoom ñu ko wax. ñun la ñun daal ñooy ñëw xare waaye bu ñuy séddale mbir yi ñii ñu koy jox sax ñoom dañul suñu jaas yi dañul di di di di toq ci seen deret yi mooy daal fa ka adnahum wajadu mu mel ni ñoom daal mooy noonu la deme woon ñu bari ci ñoom waaye du ñoom ñëpp nag wajadu mbir mi daal moom moom naqari na leen te daal mer nañu ci léegi nag is ba nga xam ne lam yusibhum dalu leen laalu leen ma asaban nas li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa xatabahum léegi nag ba mu ko yëgee ñu yëgal ko ko léegi nag ki la leen dajale ci benn angaar moom salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi fa xatabahum mu daal di leen xutba nag daal di leen sermon fa qaala mu wax moom alayhi salaatu wa salaam dalee na dajale ne ku dul ñoom bu ci bokk bu ko boobu ñii ci bokkoon ñu néew la ci waa muhaajiruun ci ay kilifa yu mag yi léegi nag mu ne leen yaa ma'shar al-ansaar ee eh yéen kilifaay ñi nga xamante ne yéen ay waa lansaar yéen mbooloom lansaar yi radiyallahu anhum alam ajidkum dullaalan fahadaakum bi mu ne alam ajidkum ndax trouvé ma leen woon ndax fekkuma leen woon dullaala ngeen nekkoon ñoo xam ne dañoo sànku fa hadahumullahu bi suñu boroom daldi di leen gindi jaare la ko ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy lan mooy ñoom ay yéefar la ñu ay manaata lañ doon jaamoo gi xërëm suñu boroom tabaraka wa taala daal di leen gindi jaare ko ci yonent bi alayhi salatu wassalaam mu andi ci seen biir te ñu gëm ko kon nag lool mu laaj leen loole ne mu ne leen wa kuntum mutafarriqiina fa allafakum allahu bi mu ne wa kuntum te nekkoon ngeen mutafarriqiina ñoo xam ne da ngeen a tàqala ko woon seen xare yu yu rëy yi moom xamoon nañ ko diggante waa Aws ak waa Xasraj di ñaari tribu yu mag yi ñaari bëtu tribu yu mag yi nga xamante ne nii ñoo dëkke woon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñuy xare-xare yu rëy ba bu ci mujjoon mooy Bu'aas xar bu Bu'aas nga xamante ne nii yu rey ay rey yu garaaw amoon na fa de kon nag mu ne leen ndax fekkuma leen woon ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen a tàqale ko woon fa allafakum allahu bi borom bi tabaaraka wa ta'aala daal di leen dajale dajale seen xol yi dajale ba ngeen mën a bokk ci benn suufu drapeau waaye ci kan la ko jaarale mu ngi ko jaarale ci man alayhi salaatu wassalaam mu laajaat leen wa alatan fa aghnaakum allahu bi mu ne ndax bokk fekkuma leen woon tamit ngeen nekkoon ñu ñakk fa aghnaakum allah borom bi tabaaraka wa taala leen waaye jaarale ko bii ci man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa kul léegi nag Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Aasim nga xam ne ci ñoom la bokk moom moom moom ñii mu ne kullama qaal saabu yonente bi alayhi salatu wassalam masawa shay'an benn mbir qaalu ñoom ñépp de wal ansaar radiyallahu anhum dañu naan allahu wa rasuluhu wa man dañ naan allahu borom bi tabaraka wa taala wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam man ñooy dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooñu xéewale de ana kan mooy xéewale sax ku dul borom bi tabaraka wa taala te comme que yonente bi alayhi salatu wassalam comme ni ko al imaamu Buxaari yu rahimahullahu taala baree lu mu koy tudd mi nga xam ne xadis bi nga xam ne moom la doon wax mu ne allahu huwa al-mu'ti wa ana al-qaasim wa ana abul qaasim alayhi salaatu wassalaam mu ne allah mu ne borom bi la tabaaraka wa taala al-mu'ti mooy ki nga xam ne mooy joxe wa ana taman de al al-Qaasim maay ki nga xam ne maay séddale wa ana taman Abul Qaasim maay baay séddale de maay baay kuy séddale koy ki nga xam ne mooy kiy séddale dëgg-dëgg kon nag yonent mi alayhi salaatu wassalaam ñoom dañoo ñàkkoon suñu borom daal di leen. Hmm? woomal waaye jaarale ko ti moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu ne saabu waxee kon ñoom ñu ne allahu borom bi tabaaraka wa taala wa rasuluhu wa ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam aman na ñooy ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñooy ñi ñu di bu baax a baax a baax te kenn mënula xéewale ku dul ñoom de tam moom sax dëgg-dëgg ñoo ñu xéewale qaal léegi nente bi alayhi salaatu wassalaam ne leen maa yamna'ukum an tujibu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen maa yamna'ukum mu ana lan moo leen tere an tujibu ngeen wuyulu ngeen tontu rasulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaalu wal ansaar ne radiyallahu anhum allahu wa rasuluhu wa man ne borom bi tabaaraka wa ta'aala bi allah a ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam aman nu ñooy dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooñu xéewale de qaal yenente bi alayhi salatu wassalam ne leen nag law shi'tum la qultum ne leen bu leen sooboon de doo ngeen konoonte kon ngeen wax ji'tana kaza wa kaza bu leen sooboon ngeen ne ah yow kat dëgg dëgg dëgg ñoo dikkal ci nangam ak nangam mooy lan mooy yi nga xamante ne nii yeneen riwaaya yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñëw ci saxe yi yooyu dañoo leeral affaire boo bële mooy wax jooju yonente bi alayhi salatu wassalam ne bu leen sooboon ngeen dikkal ngeen ma kaza wa kaza mooy ne bu leen sooboon ngeen da ngeen ñoo dikkaloon fekk ñoo xamante ne nii dañ koo dàq ñu daal di lay fat bu leen sooboon ngeen wax loolu de bu leen sooboon ngeen wax tamit dañoo nekkoon ñoo xamante ne nii dañoo dangaa nekkoon koo xamante ne nii de koo xamante ne nii mooy yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam gaay dañ laa gàcceeloon waa Quraysh nanguwuñ laa indi fenn foo jaar ñu daal di la leen boo ne léegi nag ba ni nga xamante ne nii ñun ñii noonu lañ lay fate nag kon nag affaire boobu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii képp ku dem ci ay shara yu mel nii tax hadis bi gisoon nañ ko ci siira bi walillahi alhamdu wal minna ak shara yi yooyu dina fa gën a yaatu li nga xamante ne nii loolu la nga xam ne dañ ko gàcceel ñoom ñu dind ñoom ñu dimbali ko léew nekk koo xam ne dañ koo dàq mu daal di koy fat waaye mu nekkoon ñoo xamante ne nii amul woon fu mu ne ñu daal di koy nangoo dugal ci seen biir mu nekkoon loolu noonu nag moom la naan kada wa kada alaa tarbawna alaa tarbawna moo ndax gërëmu ngeen an yadhhaba an-naasu bish-shaati wal-ba'ir ndax gërëmu ngeen nit ñi bu ñuy jóge fii ci Ji'raana jóge fii ginnaaw biñ jógee ci xare bi nga xam ne mooy Hunayn ak Taayif ak fatxu Makka ba nga xam ne moo jiitoon nit ñi bu ñu jógee fii ci xarab Ji'irraana bi di ñibbi ana lan la ñuy yóbbu ñoom yadhabu an-naasu bi-shaati wal-ba'iir ñoom dañuy ñibbi yóbbaale lan gàtt yi ak li nga xam ne mooy gëléem yi moo ñoom Abu Sufyaan ni sangu Quraysh yi ak li nga xamante ne nii ñooy ñooy al-Abbaas ibn Mirdaas waa bokk waa Banu Sulaym waa yoo ak ñi nga xamante ne waa banu fazara ñi nga xam ne mooy seen kilifa yeeg yooyu na le ñoom al aqra ibn habis sayyid bani tamim mais ñoom bu ñuy ñibbi ana ñoom Uyayna ibn Hisn al-Badri lan la ñuy yóbbaale sangu waa Banu Fazara ñoom ash-shaatu la ñuy yóbbu mooy gàtti wal ba'ir ak jëleem yi ma neen jox wa tadhabuuna waaye kanta yéen waa Ansaar radiyallahu ankum bin-nabiyyi yéen bu ngeen di ñibbi de da ngeen di yóbbaale bin-nabiyyi yóbbaale yonent bi alayhi salaatu wassalaam ila rihaalikum ci seen kër yi di seen dëkk waaye di daarul hijra di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu tegal leen dina lawla alhijratu la kuntum ra'an min al ansar mu ne leen lawla alhijra budul woon hijra gi gàddaay gi de la kuntu konoon te kon man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam damay nekk dongum ra'an benn um benn waay benn nit dong laay bokk min al ansar ci waa al ansar radiyallahu anhum mu ne leen walaw salaka an-naasu waadiyan wa shi'ban mu ne walaw salak bu soobu woon bu noon te konoon kon de soobu na an-naasu nit ñi waadiyan aw xur wa shi'ban wa waadiyan aw yoon wu yaatu wa shi'ban ak aw xur nga xam ne mooy nekk ci diggante montagne yi wala ñiy dugg ci boulevard ñiy jaar ci yoon yoo xamante ne nii ay ci diggante montagne yi lañ ne konoon te kon bu boobaa man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaktu waadiya al-ansaar wa sha'bahaa kononte kon addina bi yëpp nit ñëpp soobu wennu yoon man ma soobu yoonu wal ansaar wa sha'bahaa ka xonam al ansaaru shi'aar mu ne leen yëg leen ne al ansaar mi nga xam ne ñoo dimbali yàlla ak yonentam bi alayhi salaatu wassalaam shi'aar ñooy sama bubbum biir ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñoo ma gën a jege ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a jege mooy genre mooy yére bi nga xamante ne day tafu ci nit gi kon ñoom ñi nga ñi nga xamante ne nii ñooy sama yére biir yi nga xam ne ñoo taxu ci nit ki mooy yére yi nga xam ne ñooy taxu ci nit ki loolu lañu représenté ci man loolu lañ taxawaay boobu la ñoom ci man wan naa su kantaan nit ñi nga xam ne ñooy ñeneen ñëpp disaar ñooy sama yére biti loolu mooy lan ngir wan leen yéen mooy yéen a ma leen gën a jege ko mu yëgal leen nag ay mbir ginnaaw bi mu leen xabalee yu yéeme yi ak yu mag yi nga xamante ne nii ñoom la am yeneen ñoom al ansar ahlul madina radiyallahu anhum wa ardaahum mu yëgal leen nag ne leen nag innakum satalqawna ba'di yusra ne leen innakum satalqawna ba'di yusra ne leen dëgg-dëgg yéen de satalqawna di ngeen dajeek ba'di sama gannaaw kon yëgal na leen ne moom alayhi salaatu wassalaam du fi sax de nee na leen di ngeen daj ba'di ta di ngeen dajeek sama gannaaw yusra mooy at yoo xamante ne yéen da ngeen cee am plein droit am ci ay ak waaye ñu xañ leen ko jox ko ñeneen ci wàllu li jëm ci wàllu ñi xilaafa yi bu ñëwee ak yi nga xam ne mooy njiit yi am na yu bari yoo xamante ne nii nit ñi ñëw ca gannaaw dañuy tooñ waa Ansaar yi nga xamante ne nii ñoom dañ ko waroon a am ñu xaj leen ko loolu di ngeen ko gis mooy mbir yoo xamante ne nii dañ leen koy gënalee ñeneen bàyyi leen fi te ndaxa yéen a defoon lépp ci dëgg njéen jaal bien bi mu ne lool nag bu xewee fasbiru li ma leen di dénk man alayhi salaatu wassalaam mooy fasbiru na ngeen muñ hatta ba ka xamante ne nii ba kera ngay xam ne talqawni ngeen di dajeeg man ala al-hawd sama mbalkama di yawm al-qiyam kon lii mooy hadith bi inshaa Allahu taala moom la al-imaam al-Maqdisi